muy al-Irbaad al-Irbaad ibn Saariya am nañu ne nag as-Sulami ci waa Banu Sulaym la bokk waaw min al-Ansaar këne moom eh, imaam ibn Sa'd na dane al-Fazaari al-Irbaad ibn Saariya am nañu naan moom am na nañu ne moom da doon wax ne dafa teel a tuub waaw moo ko Amru ibn Abasa eh Amru ibn Abasa kan moo fàttale ko Amru ibn Abasa Allahu akbar <laughs> Amru Abasa bokk na ci ñi nga xam ne li ñu njëkk def seen tarjama waaw Amru ibn Abasa yaa ngi fàttale ko moo ñëwoon fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam Makka bi muy door a woote naan ko ñaata naan ko naan ko bi muy waajee bu mu duggee dugg ci lislaam naan ko sa lii ngay woote kan moo ci nekk ak yow kan moo ci nekk ak yow. Abasa dafa teeloon a tuub waaw moom moo ne woon que moom mooy quatrième bu dugg ci lislaam waaw moom mooy quatrième personne bu dugg ci lislaam moom Seydina Abasa gisoon nañ teel jiitu ba ñuy gis ca mooy ca vague yi njëkk a def ñu njëkk a tuub yooyu foofu lañ ko defe woon ndax lan mooy ba ñuy gis ana kan kan moo njëkk a dugg ci lislaam moom Amr na Abbas da doon wax ne radiyallahu anhu man maay quatrième personne ana rubu'ul islam yi waaw man maay quatrième personne bu dugg ci lislaam dañuy nettali nag naan moom mii al-Irbaad ibn Saariya da ko doon wax waaw mais ku mel ni imaam euh, boroom boroom Siyaru A'laami Nubala di imaam al-Haafiz az-Zahabi rahmatullah alayhi dane loolu wéru waaw moo tax bi mu waxee bi mu ëndee wax jooju dane qultu lam yasihhu anna al-Irbaad qaala daalik mu ne wax naa këne wérul Amr ibn Abasa si moo ko wax moom moom doon na wax loolu wéru ni ci moom mais nag am na kii ah, al-Irbaad ibn Saariya al-Irbaad ibn Saariya moom wérul ne moo wax loolu loolu wax na ko mu ne loolu wérul ci moom dañ koy nettali mais loolu wax mooy wérul ko ne wax na ko mel ni dañ na ko ne imaam al euh, kii az-Zahabi mais léegi rahmatullah alayhi loo fiy teg luy wane ne kon loolu waxu ko mu ne non seulement càllale ma càllale di wérul en plus en plus euh, mu ne Ismaïl ibn Ayyash rahmatullah alayhi dafa nettali dafa soloo jële ci Damdam ibn Zur'a an Shurayh ibn Ubayd qaala annahu qaala qaala Utbatu ibn Abd atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sab'atan min bani Sulaym akbaruna al-Irbaad ibn Saariya waaw al Irbaad ibn Saariya Banu Sulaym bokkuñ ci waa Medina waaw waa Banu Salima voilà waa Banu Salima mooy ñoom Seydina Jaabir ñooñu ci waa Medina lañ bokk waa Banu Sulaym ci tribu bi gisoon nañ bi ñuy gis eh, ki nga xam ne mooy eh, kële am Abdullah eh, ki ne woon man dara laa dul joxe al abbaas ibn mirdaas sayyidu bani sulaym voilà kon mu ne li ngi wane ne du loolu mooy ne parce que euh, kon ismail ibn ayash dafa soloo ci damdam ibn zur'a moom mu jële ci shurayh ibn ubayd annahu qaala mu ne qaala utbatu ibn abd saxaaba bi nga xam ne radiyallahu anhu dañ naan Utbatu ibn Abd dane atayna an-nabiyya sab'atan sab'atan min bani Sulaym mu ne atayna dañu dikkal an-nabiyya ñu ne woon juróom-ñaar min bani Sulaym ci waa banu Sulaym mu ne akbaruna ki ginoon a ci ñun ginoon mooy ki ginoon a euh, ci ñun moo doon al-Irbaad ibn Saariya muy al-Irbaad ibn Saariya eh, radiyallahu taala anhu fa baayanaahu ñu jaayante kon kay loolu mooy kooku waa Banu Sulaym kan lañ gis yonent bi alayhi salaam bay jaayanteeg moom loolu mooy bi mu nee Medina kon nan la mën a waxee ne moom mooy ñeenteelu ku dugg ci lislaam loolu wérul waaw man imaam az-Zahabi maa leen ko wax loolu laysa bi saxiix voilà loolu wérul moom nag al Irbaad ibn mag la woon mooy nit la koo xam ne il était très âgé ah si bi gis nga kii sànk mu ne akbaruna al Irbaad dafa bokkoon koo xam ne ku ku ku guddoon fan la waaw kon ñoom imaam ibn Isaaq radiyallahu taala anhum nee nañ que moom mii bokkoon na ci euh, ñi nga xam ne ñoom la aaya bi naan wala ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla ma yunfiqun mu ne moom nii al-Irbaad ibn Saariya imaamu Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo solo xadiisam bu bu siiw bi am na xadiis bu siiw boo xam ne début bi noonu la commencé imaam Ahmad ibn Hanbal dane xaddatana al-Walid ibn Muslim mu ne xaddatana nettali nañu al-Walid ibn Muslim suñu sëriñ di al-Walid di doomi Muslim qaala mu ne xaddatana Thawr mu ne Thawr moo ñu nettali qaala mu ne nettali nañu nettali nañu moom Thawr mu ne nettali nañu Xaalid ibn Ma'daan Xaalid ibn Ma'daan qaala mu ne haddathanii nettali na ma Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami mu ne ki ma nettali ma Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami wa Hujr ibn Hujr ak Hujr ibn Hujr qaala ñoom ñaar ñoom ñu ne ataynaa al-Irbaad an-Nasaariya wa huwa mimman nazala fiihi wa laa 'alaa alladhiina idhaa maatawka litahmilahum qulta laa ajidu maa ahmilukum 'alayhi fa sallamnaa moom kon Hujr ibn Hujr ak Abdurrahman ibn Amr as ñu ne dañoo dikkal al saar ibn ñi ay ndongoy saxaaba yi lañ ay taabi'in lañ ñu ne dañ ko dikkal après te moom wa huwa mimman nazala fiihi bokk na ci ñi nga xam ne moom la wàcc aaya bi ñuy wax sànq wala te tamit ñi nga xam ne ñooñu ñooñu warul ci seen mooy amul benn problème ñi nga xam ne hein idama atawka yow yonent bi alei saa bu ñu la dikkalee ci ghazwatu Tabuk ngir bëgg nga yeggal nga yeebal nga yebal nga yeen nga nga yi nga utal leen lu ñu war ngir mën a fekk xare bi nga ne leen déet man aw ma ñuy dem di jooy moom al-Irbad ibn Sariya kon loo moom ci ñooñu la bokkoon moom nag euh, xadiisam bi xadiis bu siiw xadiis bu siiw siiw siiw ci càllale imaam ahmad bi parce que muy càllale bu wér imaam ahmad daal dinay solo xadiis bi ñuy bëgg wax sunan imaam abu daawud as-sijistaani taalibiin bi ni imaam abu daawud suleymaan ibn ash'ath as-sijistaani raxmatullaahi alayhi solo na ko waaw imaam at-tirmidhi daal solo moom tamit waaw ad-Daarimi imaam ad-Daarimi indi na ko moom it sunanu ad imaam Ibn Maaja indi na ko moom it daal dina koy solo waaw daal dina koy solo imaam at-Tirmidi bi mu ko solo mu ne xasanun saxiix càllale bi xadiis bi xadiis la boo xamante ne ni xasanun bu baax la saxiixun bu wér moom di ki nga xam ne mooy al-Irbaad te dàkkantalam ne woon Abu Najiih Abu Najiih moo doon dàkkantalu Seydina al-Irbaad léegi lan lay wax ci ci xadiis boobu lan lay wax Seydina al-Irbaad mu ne radiyallahu anhu ñaari Abdurrahmaan ibn Amr as-Sulami ak Hujr ibn Hujr dañ dañ koo dikkal riwaaya Seydina Ahmad inda fi musnadi ci musnadam bi rahmatullah alayhi mu ne bi ñu dikkalee al-Irbaad fa sallamna wa qulna ataynaaka zaa'iriina wa aa'idiina wa muqtabisiin ñu ne ko dañ laa dikkal te yow Seydina al-Irbaad zaa'iriina ñëwoon lenn rekk ñu indi mooy ngir rendre le visite waaw le si la waaye seet si te tamit di jële ci yow waaw di jële ci yow lépp loo xam ne daal ndax saxaaba xam nañu darajaay saxaaba waaw di roy di xool li nga def ñu daal di koy copier waaw al iqtibaas muqtabisiina mu ne fa qaala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa as-subha zaata yawmin thumma aqbala calaynaa fa wa'adanaa maw'idatan baliighatan darafat minha al-cuyuunu wa wajilat minha al-quluub faqiila yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ka'anna haadihi maw'idatu muwadda' famaadaa tac'udu ilaynaa Sayyidna al-Irbaad ibn comme que dañoo ngir jële ci moom tamit seet si ko waaw Allah mooy nit bu la seet hein ziyaar si la mënoo ko jox lu gën xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa mënoo ko jox lu gën loolu waaw nganale gi gën ci nganale yi hein mooy ngay ganali nit ak xadiisu rasulillah sallallahu alayhi bu ñu waxee xadiisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy mënuñu koo teqaleeg alquran dugg na ndax suñu boroom nee woon na innahu la qawlu rasulin karim innahu dëgg-dëgg alquran ji la qawlu waxu la rasulin ndaw muy sallallahu alayhi wa sallam tedd mu ne ah, nit dina non rasulun karim non c'est pas yonent saa salaam sey Jibril lay wax nan la loolu demal nga xool mufassiruna yi am nañu ne mooy Seydina Muhammad te loolu insha allah mooy ñaar yépp dëgër nañu waaw mooy ki ne seen waxu Seydina Jibril la wax na dëgg ndax moom moo jottali mais dëgg dëgg ci ki nga xam ne waxam la dëgg dëgg moo yonent bi sallallahu alayhi wa waaw innahu dëgg dëgg moom la qawlu rasulin karim waaw mu yonent bi aleyhi salaam kon li gën lu nit teralee gan mooy bu ñëwee nga waxtaanal ko xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam lu wér pas ay comme ñun niñ koy defee en tant que wolof naan yonent bi salaatu salaam nee na te li ñuy wax dara dëgëru ci waaw amul benn fondement amul dara dañuy wax rek parce que nous diw wala siiw na dégg naa ñu koy wax alors que la sanada la amul càllale amul dara déedéet il faut mu leer waaw ndax man kadaba alayya falyata falyalij naar képp koo xam ne yeneen ma lay saaf saaf nee képp ku ma waxal loo xam ne du noonu falyalij naar na duggi safara te non non moom ba ko waxee na dem sànneeku biir safara moom bu mu xaar dara bu mu xaar moom. waaw moo tax créer surtout ci xadiis moom loolu moom mooy daaxiya ji moom loolu moom mooy mooy catastrophe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg walla iyaadu billaah te bees la ci ma see xam nag que ne yow dangaa expliquer ci xadiis yow moom kenn dootul nangooti say wax ci xadiis waaw comme li ñoom imaam Ahmad wax ak imaam as-Sayrafi comme ni ko imaam même bu tuubee comme ni ko imaam as-Suyuti yu waxe ci alfiya bi même waajur bu tuubee dara lañ du nangooti ci moom même bu dee ne ku mel ni imaam an-Nawawi moom loolu lépp na koo bañ waaye imaam as-Suyuti nee na waaye nag wa qawlul awwaluuna arjaxu dalilam ñu ngi ko def fa suñu saraaba ndeysaan ne ñoom imaam Ahmad ak imaam as-Sayrafi li ñu wax moo gën a dëgër képp koo xam ne dañ laa xam ne ngay expliquer di wax lu amul ci xadiisu Yonent sallallahu alayhi wasallam te tay ko te tay ko parce que kii rapporté ay explication te xamul ne lii explication la kooku bokkul ak ki nga xam ne siyamaa la xame ne lii mu créé waaw toog rek mbir yi ne nii rek ngay xaaral waaw <laughs> la waaja defoon gis buur bi rëbb rek mu daal di koy génneelu xadiis saa yi waaw <laughs> eh. parce que buur bee ngi rëbb quoi kon mu ne kon loolu mooy li gën li nit mën a terale gan mooy xadiisu qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom seydna al Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu salla bina rasulullah sallallahu mu ne yonent bi alayhi salaam daf ñoo jiite benn jour as-subha julli fajar julli fajar julli suba zaata yawmin benn bés summa bi mu ñu jiitee ba pare aqbala alaynaa mu daal di ñuy jublul mooy ginnaaw baaqiyaatu saalihaat yi ndax loolu même buñ ko tuddul yaa xam ne loolu moo doon sunnaam yonent bi alayhi salaam da julli après tournée comme ni ñenn ñi def jàpp ne eh, way aaya ba nee na wa idha qudiyati salaatu fa idha qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiira non non non loolu loolu loolu ñàkk yeewu la loolu tekkiwul loolu que ne yéen bu ñu paree rek fantasiru jóg leen gaa yi jóg déedéet yonent ma ne sax sax dafa doon toog def baaqiyaatu saalihaat yi jàngale toog leen day toog saxaaba yi radiyallahu ñu toog ñuy waxtaan mu leen di laaj tan moo gént lan la waaye gis ci géej biig yu mel noonu kooku bu doon day jóg rek ne bërëb dem yoonam kooku loolu doon na am te fii xoolal li Seydina al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu wax mu ne dañoo dikkal Yonent mi alayhi salaam bi mu ñu bi mu ñu jullee bi mu ñu jiitee ba pare ci fajar bi summa aqbala alayna ginnaaw gi mu dëgmal mu mu daldi tourner mooy xar kanamam gi ndax bu doon kii da doon tourner lépp ci droite léeg-léeg ci gauche waaw mooy kiy jiite bu pare day tourner jàkkaarloog mbooloo mi waaw léegi nag euh, mu ne mu daal di ñuy fa wa'adana mu daal di ñuy waar maw'izatan waaraate boo xam ne baliixa bu jotale dara fat al-uyun bëtu képp ku fa toogoon keroog say rongoñ mu ngi doon tuur mooy yaa ngi doon jooy wa wajilat minha al xol yi daal di ciy tiit waaw xol yi daal di ciy tiit bët yi bët yi daal di ci eh, eh, di rongoñ yi di tuuru waaw xol yi daal di ciy tiit waaw lii lan lañ ciy jànge mooy kon li nga xam ne buñ jullee ba pare yenn imaam yi def wala am koo xam ne moom mooy def li <laughs> am nañu koy tuddee def bayaan leeral loolu sunna la waaw ñu julli moo xam tisbaar wala tàkkusaan ba pare ñu sëlmal nga jël benn cinq minutes leeral ci benn masala walla benn xadiis wala yu mel noonu waaw loolu noonu sunnaay yonent bi alayhi salaam la waaye it waaraate ki te loolu it dañ ci gis ne waaraate ëpp naa doyadal waaw mooy li ñuy wax naan gàmmukat yi ça ne veut pas dire dañ naan gàmmukat gàmmukat xam nga gàmmukat gàmmukat mooy xusaas yi mooy ñi nga xam ne li ñuy nettali wóoru leen waaw li ñuy nettali wóoru leen parce que néewaane nga gis gàmmukat boo xam ne li muy wax leer na mooy li muy wax am na cosaan mooy mbir mi day siiw moom li muy wax moom dina siiw ba pare extraordinaire mais wér na loolu la général du seen problème moo loo tax nag daanaka li ñuy wax lu bari du demee noonu waaw moo tax waxi gàmmukat moom danga koy tegani ndële ba pare ba wér ba wër mooy moom ba ba ba ba ba càmbaraat affaire yi bu ko def argent comptant boo bëggee boo bëggee yow say wax di crédible bul nettali waxu gàmmukat fekk vérifier woo ko wala nga xam ne lii mu wax jum na ndax ku dëkk ci nettali waxi gàmmukat boo moywul yow moom sa sa mbañum rus mooy wadd parce que loolu li ko indi rek lenn rek la du wéy saay moom dafa contre gàmmukat yi déedéet du loolu du loolu mooy bu doon li ñuy wax tegu na kenn du wax leneen dañ naan alhamdulillah te loolu la ñépp di ñaan nag ku bëgg lu baax lu ne lool ngay ñaan mooy yal na wax ji di dëgër mais nag bu dëgërul kenn manula fexe nag bañ na dëgër na parce que rek mooy ñoom diw kenn fi dara lañ dul wax ne dëgër na au contraire dañ naan kii li mu wax nii il faut pas nga bañ nga jàpp ko waaw ci wax yu teggin mooy bu ko jàpp bul jàpp li mu wax waaw pour bañ a àgg ci leneen kon mooy waaraate lu baax la yu bi alei satu mooy xayru waain mooy ki gën ki waaraate moo tax képp koo xam ne day doyadal waaraatekat yi kooku dafa am problème te kooku mooy mu ngi doyadal loo xam ne ki nekk sangu waaraatekat yi mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax kenn du doyadal waaraatekat naan ah gars yi moom amuñu xam-xam ñoom waaraate rek lañuy ñuy def waa tooyal xol yi waaw ñoom wax mais loolu bu dul diine lan la tooyal xol yi loolu luy tooyal xol ngay bañ yow foog nga ne tout le temps rek dañoo war a wax way ay ndax am na ñoo xam ne tamit problème boobu lañuy am dañuy tàmm fiq tàmm fiq tàmm fiq ixtilaaful ixtilaaf yi waaw masala sàngam xaalal al ahnaaf xanafiya yi lii lañ wax Shafi'i yi wax le contraire waaye Maliki yi wax nañ lële Hanabila wax nañ lii dañuy tàmm lool ba ñoom pour ñoom diine ji lépp lool kese la ñooñu it ñoo kenn ginu leen a réer tamit ñoom ñu jàpp ne daal diine ji lenn kese na del wax daal yow del dugg ci masala yi rek naan naan kii ku fi wax leneen mooy di waaraatee di wax luy tooyal xol ñu naan non sawaay waxagu fi xam-xam ba léegi kan moo la waxagu fi xam-xam mooy ne waxuñu la ne mbir mi parce mooy waaraate wu jub ci xam-xam lay tegu parce que manoo tooyal xol yi ci ay kasib manoo tooyal xolu nit ñi ci loo xamante ni teguwul fenn wala bu dee am na ña ngay mooy ñooñu ay émotion kese la lool nag mooy ndax gaa yu bari mooy gis gaa yi bu leen di nettali yenn mawdu'at yi yi nga xam ne ay ay ay dañ koo fomenter de toutes yenn histoire yi nga xam ne amul ñu gis gaa yi leen di déglu seen réceptacle bi ñu leen di déglu nga gis mu dugg leen waaw ñii di entrer en trance ñii di jël liñ am yëpp di joxe ñii di jooy ñu foog ne daral nekk loolu émotion la parce que yow àggagoo ci seen xolan ah. no parce que waxagoo dëgg waaw te nag li nga xam ne mooy tooyal xol suñu boroom wax na ko alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi zikrillahi tatma'innul qulub ci tudd turu yàlla sikkar turu yàlla tudd alquran jii nga xamante ne mooy xayru zikr mooy li gën lu nit mën a sikkare lu nit di sikkare boroomam subhaanahu wa di ko tudd te di ko fàttali mooy alquran ak sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag mooy ne mbir mi foofu la mën a tegu kon loolu la suñu boroom ne loolu tatma innul qulub ci la xor yi xol yi tooye kon nag mënoo fi indi ay mawdu'at ak lu mu extraordinaire extraordinaire waaw ay eh, gars yi dañuy dégg di nettali yoo xamante ne am na jamonoy sàngam boroom xam-xam sàngam jëfam jëmu jëfoon moo taxoon ñu nangu aji ñépp gars yi wax wax yoo xam ne daal ngir ñi ñu jàppale woon way néew ji doole yeeg yooyu gars yi nga gis mu dugg leen ndekete nettali bi wérul waaw en plus ba demee def loolu borom bi dafa tàggatal am malaaka boo xam ne dafa yor ay formam loolu ñuy nettali wérul gaa yi nag dal ci ñu tooy seen xol yi mais mooy yow àggagoo seen xol émotion la waaw émotion la rek parce que kenn du tooyale xol ci loo xam ne demewul noonu waaw loolu nag ki nga xam ne nag mooy def loolu tey gàmmu ah kooku dañ naan ko nag yow li ngay def baaxul maw'ida lu baax la ci diine ji la bokk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasan ci sa yoonu boroom bil li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam wal maw'izati al hasanata mooy waaraate lépp ci biir sunna lay dugg waaw gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon sayyiduna al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu mu ne fa wa'adanaa maw'izatan baliighatan zarafat minhaa al-'uyuun wa wajilat minhaa al-quluub mu ne Yonent mi alayhi salaatu wa salaam keroog bi ñu jullee fajar ba pare mu dëmmal daf ñoo waar waaraate gu jotale bët yi daldi ciy rongoñ yi daldi ciy tuuru wa wajilat minhaa al-quluub xol yi daldi ciy tiit waaw fa qiila nee na ñu ne Yonent mi alayhi salaatu wa salaam yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ee eh, yow ndaw yàlla li ka anna haadihi maw'izatu muwaddi' muwaddi'in fa maadha ta'udu ilayna am na beneen ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina waaw nee na nag bi saxaaba yi gisee mu wax loolu ñu ne ah, yaa rasuulallah way waaraatee bi ah lu jóge ci xol ci xol la jëm waaye nag lu jóge ci catu làmmiñ kooku ci catu du àgg sax waxuma la xol sax mais la jege xol sax du ko jege émotion yi rek lay lay touché waaw te émotion yi moom mën naa jaar yoon lu lu jaar yoon mën na koo yëngal waaye lu jaaru yoon mën na koo yëngal waaw ñu nekk nag ci lapsu googu ci ci ci lënt lënt yooyu jàpp na ñoom fii mën a touché nañ xolu nit ñi lu nekk ñu jox ko ci ay sarax ak yooyu ndekete yoo du dara li lay wan ne du dara mooy ne bu ñu waxuma la fa ñu toog nañu soloo baaxul waaw te la ngay wax bu ñu doo gis kenn ci ñoom appliquer loolu après loolu kay mooy jàllul fenn saa kooku dafa ricochet peur bi bu doon sax am na loolu ricochet sax tane na mooy dal la ci mais kii dalul dara waaw loolu moo lay gën a wan ne fee dara lañ fa jëlewul mooy kenn du fa dem ngir jëfe lañ fay dégg après waaw loolu mooy boo tàmmee mawida yoo xam ne bu dëgg mais day nekk loo xam ne rek man daal naa wax lu extraordinaire ku nekk di tànn lu gën a extraordinaire ah baax na baax na dem leen <laughs> du ngeen am dara de kon nag ñu ne ko ah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi sa waaraate wii de day niroog waaraate kuy tàggatoo waaw na waaraate kuy tàggatoo lay niru mooy koo xamante ne nii ah, mu lay tàggatoo ñun de comme si ku fiy waaj jóge la di ñu tàggatoo di tàggatoo ñun kon nag fa maada ta'udu ilayna ana lan nga ñuy dénk lan nga ñuy jox comme conseil ak lan nga ñuy digal ñu def waaw sa gannaaw ak boo fi nee ñu jàppan ci te boo fi jógee tamit ñu ne ci ila an nalqaak ba ni ñuy dajejeeg jaw sallallahu alayhi wa mu ne leen uusikum bi taqwa allah wa sam'i wa ta'a wa in abdan xabashiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ixtilaafan kathiira fa alay fa sayara ixtilaafan kathiira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-xulafaa'i ar-raashidiina al-mahdiyyiin tamassaku bihaa wa addu alayha binnawaajiz wa iyyaakum wa muxdasaati al-umuur fa inna kulla muxdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala allah allah allah ci ñu bari mokkal nañ mokkal nañ affaire bi ndax yàgg wu ñu ko yàgg yi dégg hein ñu bari yàgg nañu dégg lii mu ne leen uusikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk bi taqwallah waaw loolu mooy ndénkaane bi suñu boroom ndénkaane woon ñi ñu jiitu woon te dénk ñu bi ñu defoon ñun jullit ni wa ila alladhina min qabli min qablina waaw lan la waxoon an ittaqullah ngeen ragal yàlla neewoon na loolu mooy ndénkaane mooy xayru wasiya li gën loo dénk nit conseil boo jox nit mooy ragal yàlla waaw alayka bi taqwa in kunta mu'minan alayka maa ngi lay dénk moom la waykat ba tamit waxoon bi taqwa allah ragal yàlla ndeem nekk nga wu aji ngëm yàlla mooy kon xayru wasiya lu nit lu gën lu nit mën a mën a dénk mbokkam lu gën lu nit mën a dénk lu baay mën a dénk doomam lu gën lu waajur mën a don dénk ay doomam waaye mooy li gën li jàngalekat mën a dénk ñami jàngale mooy li gën li ab sëriñ mën a dénk taalibeen taqwallah kon alayhi salaatu wassalaam ne leen usikum bi taqwallah ngeen ragal yàlla ragal yàlla ci say wax ba lépp looy wax lu ne nanga nga jàpp ne in lam takun taraahu fa innahu yaraak ragal yàlla ci say wax ba looy nar a génn ci sa diggante ñaari tuñ yi nga xam ne buur yàlla kat bu dee ne man gisuma ko it mu may gis di ma dégg as mu ngi may dégg aji déggaa aji déggaa kon bi al-alim aji xamaa kon bi moom borom bi subhaanahu wa mu ngi may dégg mu ngi may gis ba lépp lu may wax dara taxul ma ñàkk cee ragal yàlla te ñàkk cee ragal yàlla mooy ñàkk wax dëgg waaw di arranger wu tout le temps avec la vérité parce que c'est un jàpp nga ne boo waxee dëgg du baax déedéet loolu Iblis moo la naan tey booy wax dëgg di dugg fexeel wax lu amul te loolu dinañ gis bu ñuy gis ci jataay yii di ñëw insha allah tarjama Seydina Kaab ibn Maalik que ne dara sauvé ko lu dul dëgg waaw wax dëgg. wax dëgg mooy li nga xam ne moo sauvé seydina Kaab ibn Malik radiyallahu taala an yaa ayyuha alladina aamanu ttaqu llaha wa kunu ma'a saadiqin te ji saar boobu la ko ënd di suuratu tawba ghazwatu Tabuuk yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi gëm yàlla ittaqullah ragal leen yàlla wa kuunu te nga nekk ma saadiqiina ànd ak way dëgguñu kon ragal yàlla ci say wax même bu dee ne jàpp nga ne dëgg ji du la arrangé mais dëgg la nga wax ko te yàlla tax fa nga yaakaar ne du la arrangé foofu sax la lay gën a arrangé parce que dëgg du trahir jamais ki ki nga xam ne moo moo mooy borom waaye aleykum bi taqwa usikum bi taqwa allah ragal yàlla ci say jëf kon say wax doo jëwit yi yàlla tere danga koy sori lépp loo xam ne ci làmmeñ lu suñu borom bi xaraamal la jëw hein nammaam namima mooy di toxali wax daana bii de yàq ak tamit yàq diggante ak mbëllee mbëllee mbëllee waaw hammazin masha'in bi namim manna'in lil xayri mu'tadin asim mbëllee tàllal salaam ne ñu diw wax ba pare nga tàllal ko salaam eh, yooyu yépp danga koy moytu ci salaam ne aleyk usikum bi taqwallah waaye usikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ragal yàlla ci seeni wax seeni jëf ci seeni jëf bul jëf dara loo xam ne lu yàllay tere la waaw bu la kenn jaral ngay mooy yàlla parce que mooy diw mukk ni nga dul mooy yàlla ci défendre caaxaan ci sa làmmiñ noonu it ngay cay jëf bu kenn bu kenn tax ngay moy yàlla parce que mooy diw na nekk doomu ku man di nekk doomu sëriñ bi gën a mag ak dara bu deful dëgg yow bul ñëw wala waxul dëgg di ko jéem a jàppale parce que rek mooy diw te leer na rek bu doon keneen nga ne lii du dëgg waaye mooy diw déedéet kon auseekom maa ngi leen di dénk bi taqwallah ci ragal yàlla ragal yàlla tamit ci seeni wax ci seeni jëf kon ak seeni jëf waaw bi gën a garaaw nag usikum bi taqwallah ngeen ragal yàlla ci seen xol mooy jëfi xol yi bàkkaari xol yi ngeen fexe mu bañ a seen xol yi lu mel ni feebaru xol yi iñaan soxor nga xam ne boo gisee nit am dara nga iñaane ko bëgg xéewal jooju toxu ci moom ñëw ci yow wala mu am dara mu nga mer waaw sa journée yàqu parce que lan diw am na lu rafet am na lu baax am na loo xam ne loolu usikum bi tax taqwallah fexe leen ba loolu bu mu daleen dal ku mu dal nga fexe di ko fóot di ñaan buur yàlla te bi gën gaaw mooy di tallal sa loxo buur bi subhaanahu di ko ñaan tey xool yonent bi alei salaatu salaam ak alquran nan lañu waxe noonu lañ koy faje nga daal di appliquer loolu waaw kon uusikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a maa ngi leen di dénk tamit ginnaaw li gën lu ñuy nit muy ragal yàlla was-sam'i wat-ta'a alayhi salaatu wassalaam ne saxaaba yi maa leen di dénk dégg ak topp waaw wa in abdan habashiyan même ki leen jiite ab jaam la boo xam ne éthiopien la wa in ta'ammara ci yeneen riwaaya aleykum abdun habashi même bu dee ne un esclave éthiopien moo leen jiite lu tax yonent mi aleyhi salaatu salaam exemple bi mooy gis nga waa Makka mooy waa arab yi arab yi nga xam ne waa Quraysh ak fiñ toll wala ansaar ñooñu mooy ñi nga xam ne euh, ñenn ñi ay jaam lañ woon ci ñoom mooy comme éthiopiens yi waxoon nañ la nag jaam du affaire peau noire kese Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu arab bu weex tàll la woon te jaam la woon ak ñeneen ak ñeneen ñoom Suhayb ar-Rumi la woon moom est dafa ne woon africain noir la woon moo tax wax naa la ne connotation bi ñu am ak xalaat bi ñu am bu ñu nee esclave rek ñépp di xalaat noir yi loolu ci tubaab yi la jóge ci ñoom lañ ko jële ci ñoom lañ ko jële mais jaam moom ca l'islam amul woon po nga nekk noir da nga doon gis jaam yu gën weex seen sang gis jaam yoo xam ne ñoo gën a ñuul am ñoo insi mooy loolu du ci woon dara Seyna Bilal xanaa doo ma ne amul woon xare ñu demoon jaan yi nga xam ne dañu leen doon jële ci xare yi di leen séddale xanaa doo ma ne Seydina Bilaal ma su ci am jaam te est-ce que ay ñooñu ñu doon xareel ay noir lañu hein kon moo tax lu yëfu tardé yooyu nga xam ne buñ nee esclave noir yëpp tëb ñoom la ñuy wax ay panafricanisme seen idée yu ñàkk yu yu yu arriéré yooyu nga xam ne hein ay ay ay ay ay négritude idée yu yu yooyu nga xam ne. vraiment mooy obstacle yi gën a rëy yi tax bokk na ci li gën a tax nit ku ñuul lu avancé mooy seen idées yooyu nga xam ne dafa retard tout le temps ñu ngi kolewu ci peau bu ñu yor seen couleur de peau ku yëngu nag ku wax dara rek ñu ne il est raciste alors que loolu demewul noonu léegi yonent ma saa saam joxe exemple bi mooy yéen xam nga il est il mais improbable yéen ab jaam boo xam ne abdan habashiyan ab jaamu éthiopien ñëw nekk jiit fii nii ci arab yi waaw te ñun mu ngi mel ni rek ñu ne woon hein Sénégal Sénégal moom waxuma la abd rek moom gars yi mooy de ñu ne waajib doxandéem la demal ci suñu mbokk lébu yi daanaka léegi peut xaw ma léegi mais man mi dëkkoon ci seen biir mooy de kuréelu lébu nii buñ meroog yow ayow alay doxandéem lañ lay wax mooy moom mooy dëñu war na fi nga bokk léegi imaginer ñooñu ñu ne leen yéen bon waxuma la ab jànde ab kajoor kajoor moo leen di jiite rek loolu rek gaa yi mooy nekk Serigne Thiaroye wala ay Serigne eh, Ndakaaru yi ah mukk mooy ni mu improbable te loolu te kooku mooy du jaam te sénégalais la comme ñoom bu lee ci ñoom la impro waaye lan ngay xalaat nag ñu ne la ab jaamu éthiopien jiite saadaatu Quraysh imaginer ñu ne la ab jaamu éthiopien moo jiite Quraysh ni mu improbable te loolu réew yépp la mooy bu jàppee mu ngi mel ni nga ne nga ne nga ne nga ne tubaab bi français bi hein eh, yéen dee leen dégg di topp même bu dee ne leen jiite xam nga ñoom seenu esclave la woon loolu oh, tubaab bi jamais mooy lu mel noonu mooy lim improbable yonent waaye saa saam ne loolu sax même bu dee am la ah même bu dee ab jàmm moo leen jiite na ngeen dégg te di topp lim leen di digal waaw waaye loolu mooy la yonent waaye saa saam nag wax nañu nag innama sa innama taatu fil ma'ruf nee nañu nag topp ci njekk lay ne mooy bu dee ne dañuy digal loo xamante ne nii mooy yàlla la du ko def ah non kenn du ko def kenn du ko def mais nag fekk lim ñuy digal du mooy yàlla mais nag dina jëlaale suñu àq comme ni mu waxoon Seydina naa Dar waxoon ko saxaaba yi ne leen nan ngeen di def bu ngeen amee ngir yoo xam ne dañuy jël seen àq ñu ne ko loo ñuy loo ñuy digal loo ñuy conseiller mu ne yéen def leen li leen war te seen àq ngeen laaj ko seen borom waxul jël leen ni ngànnaay de tuy tuy tuy assassiné leen ko déedéet def leen yéen li leen war rek te seen àq nag ngeen tàllal seen loxo seen boroom ci seeni julleek seeni yëpp ngeen koy ñaan ngir mu jox leen seen àq matal leen seen àq waaw loolu la mooy fekk mbir mi moo tax <laughs> Seydina Abu waaw wa in mu ne même bu jëlee sama même kooku ta déggal toppal même bu dee dafa jël sa alal waaw même bu jëlee sa alal dóor la sax fekk ci ci ci sa personne laal mooy xam nga loolu ba léegi neewu la doo fi jaamu yàlla mooy sa alal xam nga loolu tooñ la mooy nguur gi la ñu ñëw ci ay façon impôt yoo xam ne yu tooñ la di jël seen alal waaw loolu la loolu loolu mooy waaye axalamaa la ka ah, loolu lay tekki mooy yenn façon impôt yoo xam ne leer na impôt yi il est waaw ça c'est des impôts mais nag yéen mu ne même wa in axada wa in darabaka wa axada maalak même wuloo dóoree sax teg la ay punition fekk ci sa yow rek la mu ne yow alayka bis sam'i wa ta'a waaw déggal topp waaw laalagul sa diine ah neewagu la yow é eh, eh, yow dootu kenn dootu fi jaamooti yàlla ku dee lool dañuy bañ ne ko nag dañuy jaamu yàlla parce que kenn du fi jaamu keneen ku dul ku dul borom bi subhaanahu wa ta'aala tax nga ni duñ jaamu yàlla ñoo bañ boobaa ñoo bañ waaw aleykum ah, dégg leen topp leen même bu dee ne wa in abdan habashiyan même bu dee ne jaamu éthiopien moo leen jiite waaw li ci yéeme xadiis bi ni mu siiwe hein daanaka xutba yu bari moom lañ koy ubbee ci pays jullit yépp hein xutba yu bari te pourtant daanaka ñoom ñépp ne dañoo révolution waaw révolution arabe yi ñooñ danga leen lii ñoo la ko gën a mokkal fopp fopp fopp gaa yooyu mel ni xadiisu yonent bi aleyhi salaatu gisuñu ko alors gis nañu ko waaye doyloowuñu ko li ñu doyloo mooy leur maître la révolution française lañu jël comme li nga xam ne mooy modèle wal iyaadu billah wa raa'i shaati yaxmi dhi'ba anha fa kayfa idha dhi'aabu laha ri'aa'u waraa'i shaati ki nga xam ne mooy pasteur bi ki nga xam ne mooy euh, wattu jur ji di leen sàmm day lan lu muy def day fexe di leen protéger contre le loup yi contre loup yi tëll yi waaw ndegment yi nga xam ne bu ñu leen bàyyee dinañu faagaagal li nga xam ne mooy mooy jur gi képp kuy sàmm danga leen di sàmm ah ngir ndegment yi bañ leen dal dal seen kaw comme gaynde yeeg seeg gi yeeg euh, euh, euh, kii ñu mel noonu xojog yi non pas xojog xojog ëpp ëpp kii la mooy mooy écureuil Euh, euh, ñoomin tillëg ñoom gaynde gaa yooyu waaw ñoomin njàppaan bañ njàppaan yeeg yooyu dal ci kaw troupeau yi waaw léegi lan ngay xalaat bu leen ak léegi dañoo jël gaynde yeeg luu yi ne léegi yéen yéenay sàmm troupeau yi ñi nga xam ne dañ leen doon sàmm sàmmkat bi ñoom la doon fexe ba bu ñu jege troupeau bi léegi ñu jox leen nag ubbil leen ne leen ay dugg leen yéen a leen di surveiller lan lañ leen def mais dañ leen di saccager loolu mooy jullit ñi xam nga luñ bàyyi ñi nga xam ne mooy yéeféer yi nga xam ne bu ñu sañoon l'islam du amul way ci kaw suuf day fay te loolu mooy mooy seen ADN la nekk léegi seen loi yépp contre l'islam seen waa yëpp boo gisee parce que comme que yenn yi mënuñu ñëw rek di cible l'islam dañu naan way contre la religion yi mooy mais ñëpp xam nañ ban religion wa tax ñuy wax ndax ñeneen ñi ñu ngi fi woon kenn deful dara waaye nag l'islam c'est l'islam qui dérange yow ñooñu nga xam ne boroom xam-xam bi ko ñooñu lay fexe bu ñu seen yooyu seen seen ñooñu noonu bu ñu jege l'islam dara waaw seen idées yi bu ñu fexe di germer di sax. ci xolu jullit yi yow lan ngay xalaat nag léegi bu ñu leen joxee jullit ñi nag ne nag seen xol yaa ngi nii saxal leen ci lu leen neex lan la ñuy def lan la def l'islam la ñuy njëkk effacé loolu moo tax xoolal niñ koy fexee ci wàllu ko télécommunication yi hmm? télé yi internet lépp ba jullit bi day mujj yaay gis jullit yoo xamante ne nii daanaka ils n'ont ils ne sont des musulmans que des noms nom bi sax léeg-léeg dañ koy changer parce que bon ça culturellement yow saay bon ay Muhammad yi saay sallallahu alayhi wa sallam saay tur bii moom boo ko amee handicap la quoi pour pour pour ta pour pour ta ton ascension quoi dans la société ya ya subhanallah ya subhanallah Seydina Muhammad handicap la turu Seydina Muhammad handicap la waaw parce que ci kuffaar yi lañ nekk loolu lañ leen gëm loo waaw loolu lañ leen gëmloo ba yow même lool bu nekkoon est ce que loolu tax na nga ne léegi man tur bu tedde noonu dama koy bàyyi di tuddoo ay xawma Dominique ak lu kenn xamul ah ka subhaanallah te lool fa la wërsëg ne wërsëg mu ngi nekk ci la la kuffaar yi di wax mais loolu du dëgg mais dañ laa gëmloo ne yow manoo mano parce que loolu la boo coloniser xalu nit danga koy fexe gëmloo ne gis nga burul man nga torox loolu lañu gëmloo mooy budul nasaraan bi ñun ñun ñépp ay torox te bari waa kuy wax loolu la gëm mooy ne euh, du ko wax nii parce que loolu c'est choquant mu koy wax moom xam na ne loolu sax c'est choquant mais xamul ne gars yi dugal nañ ko ci muul bi te xamu ko doxalinam lépp mooy jàpp na ne bu bàyyee tubaab bi si fini ndax sha am tusibana daaira bi gars yi doon wax eh, sa waay ñun dañuy bañ problème ñàkk geeg yooyu yépp dal ñu kon nag bàyyi leen ñu ci yéey rek loolu lañ lay gëmloo alors que hada kadib loolu dëgg loolu dëgg nit ki nag boo gëmul sa bopp ah borom bi bàyyi la ak la nga gëm ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha maan maa nga fa samay njortu jaam yem ci man rek léegi nag na xool lu ko neex mu njortu ko ci man bu jàppee ne xéewalam newul ci loxoy kenn an nafa wa durr min arrahmaani laysa min assudaani wal bidaani bu ko gëmee loolu mooy ko kenn du ko gën a texe waaw li bi di wax noonu radiyallahu anhu am na fu njariñ ak lor newul ci nekkul ci ci buur yàlla mi nga xam ne moo fees del lépp yërma gis nga min arrahmaani allah allah ndax ci rahmaan lañu defale lépp moom mi fees del ci yërma ne googu képp ku am xéewal gu man di doon ak lépp loo xamante ne luy tukkee la di dal ci nit loolu ci arrahman la jóge waaw muy borom bi subhaanahu wa taala mi fees dell ak yërmande arrahim te yërmandeem yaa mu ne an nafa wa durru gis nga nag njariñ réussite falaax prospérité waaye tamit wàllu njariñ ak ak duru lor ak ñàkk ak lor ak ñàkk yooyu yépp bi gën a garaaw nag moom moo yooyu yépp daal min ko quoi ci arrahmaan la jóge azza wa jal laysa ñoo ak ñii tukkee wuñu minal biidaani wa suudaani jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul mooy ku bu lee fi sa maître yow en tant que noir gëm loo wene bu dul ñoom doo dox moo tax <laughs> jàpp nañ ne buñ leen di badi yàqu xam nga looloo tax l'africain surtout l'ouest africain ak ñoom seen money colonisée yi duñ ci teel a génn mooy lool la da gis ñu kay ñu jàng mais loolu lañ jàng ñooñu am xam-xam parce que seen jàng moom loolu lañ leen jàngal ñi mu ñi tubaab bi formé yépp te amul formation diine ñoonu gën a gëm loolu këne bu ñuy bàyyi français fa bi di torox parce que monnaie c'est c'est quelque chose boo xamante ne mu ne c'est quelque chose de sensible yu mel noonu mooy gis nga idée boobu ñu leen jox waaw l'esclave du vingt du du euh, l'esclave wala l'ex-colonisé la waaj a doon wax waaj ñu tuddee université de Dakar ba mu ne l'ex-colonisé <laughs> day mel ni cet esclave du vingt-et-unième du du du dix-neuvième siècle nga xam ne une fois libéré de de de de de de chez son maître arrivé au bas de la porte ñëw ba ci bunt bi mu retourné waat duggaat ci kër gi newaat man daal damay nekkaat jàmm parce que il ne sait ou aller mooy wax na dëgg foofu mooy ex-colonisé mooy gars yi nga xam ne nee am nañ indépendance nii mooy gars yi nga xam ne nee am nañ indépendance nii ñoom l'ex l'ex colonisé mu ne kooku day miroog esclave bu 19 bi nga xam ne maître am da koo libéré mu ne moom day miroog ki nga xamante ne esclave bu 19e boobu nga xam ne dañu koo libéré Eh, sangam moo ko libéré quoi parce que bon léegi nee nañ nañ libéré esclave yi waaw fin de l'esclave de l'esclavage ñu libéré ko mu dem ba ci bunt bi bon day sànn mu waroon a nekk jour boo xam ne da cee waroon a bëgg parce que ci lay nekkee libre mu génn saa jëw ba ci bunt bi mais bon dellu siwaat ñëwaat ci maître bi waa ne ko non man je reste esclave parce que xaw mooy parce que lan xamul fu mu jëm parce que waa ji du esclave corps yi mooy li garaaw mais esclave esprit waaw yow dañoo danee sa corps sa sa sa non seulement ni ñu danee sa corps bi lu raw noonu la ñuy danee sa sa xel mi loolu nag la nasaraan bi def gaa yi boo gisee kuffaar yi loolu lañ def jullit ñu bari gëmloo leen ne budul ñun ngeen torox budul ñun moo ngeen torox moo tax jamais ñu naawal seen bopp de leur propre zèle jamais tout le temps ah l'oncle Sam na jege waaw foo waaw de ko ne nañ koy joxe milliard mu ñuy protéger walla iyaadu billah nañu def li mooy boo gisee mais ñu mel noonu naka la yàlla yi bi ñoom la yàlla dimbali ñooñ la yàlla dimbali ñoo xam ne jàpp nañ la gëneel ak texee loolu lépp mu ngi ci loxooy noon yi mënuñu ci dara il faut se soumettre tout xalaat sax xaw a génn ci keppaar ci paa du keppaar ci tàngo mooy ndax loolu keppaar lay nuru ci bitim mais mais fala jahannama la buñ na teg ndax loolu la fekkewu que yow sa xel mi tëju noonu ñu tëj mooy ah loolu mooy li gën a yées waaw loolu la mooy noonu lañ leen def suñu xel yi ku mel noonu nag suñu boroom nee na xalaatal yow njortal sama jaam daal li mu njort ci man rek lay am boo njortee ne yow sa xéewal yépp ci salaire bi tubaab bi jox kese la mën a jóge boo mu ne bu lay licencier ngay torox suñu borom bàyyi la foofu ak sa wërsëg waaw bu entreprise bi culbuté nag yow nga culbuté wu bu yàgg waaw ndax bu dee chef yi moom ñoom moom bu ñu bu ñu bu dee ñooy sëqët mooy dungur ya dee nañu bu yàgg booy culbuté ngeen di culbuté waaye boo gëmee ne man daal sama wërsëg fenn la nawul ci kenn laa wax ci borom bi subhaanahu wa taala ne fu ne nag laa koy ute waaw sama liggéey bii même bu dee liggéeyu jàmbur la dara laa jàppewul ne moom moo tax may am dara bu ma naree def looloo xam ne dafa contraire rek li ma gëm li ma lislaam digal dama ko fii baax waaw ndax gars yi naan na eh, saa yi mais comment tu vas faire avec ton comment di nga nooy fay sa logement yi sa njaboot nooy def loolu lañ lay gëm loo ñu bari looloo tax du ñu mu gaa yi ñu nekk fenn waaw lu ndaw lañ fay am ñu jàpp ne bu ñu fiy jóge di torox suñu boroom nag nekkoon ah na njortu ci man lu ko neex foofu laa koy bàyyi foofu laa koy bàyyi foofu laa koy bàyyi ñu bàyyi la foofu rek waaw kon nag njariñ ak lor daa newul ci kenn ci buur yàlla lay tukkee kenn la mënula def mu dara gaa ñoom ñu tayle seen mbir jox ko ñi nga xam ne ñooy ñooñ lañ def modèle ay révolution française waaw boo xam ne gaa yi ñoom côté matériel bi rek lañ gis mais ni mu yàq ci ci dëkk bi kenn daa xam nu mu toll kenn daa xam nu toll mais révolution française ci la jikko yu yées yépp ñëwee ak ak ay mai 48 ak 68 ak yu mel noonu mooy imaginer xalaatal gaa yi léegi libertinage gi am mbonte gi am mais loolu amul woon loolu lépp fruit yu révolution bi la mais côté boobu ñun duñu ko xool mais comme que ay matérialiste lañ mujj doon mooy tuuti matérialiste yonent bi alei satu salaam na gëmloo moom xama jàngalewul loolu waaw waaw maa ngi leen di dénk wa sam'a wa ta'a di dégg tey topp fekk mu ngi nekk loo xam ne même bu dee arrangé mais du leen mais du leen yóbbu ci loo xam ne lu xaraam la même bu ma arrangé wul mu ne dégg leen topp leen waaw même bu dee un esclave éthiopien moo leen jiite dégg leen ngeen topp ndax kat fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera ndax kat képp koo xam ne képp koo xam ne ya'ish dina dund minkum yi ci yéen sama ginnaaw fa sa yaraa xelséf naa gis te dina gis ixtilaafan wuute kasiiran mu baree baree bari mooy ku dund sama ginnaaw mooy fii tàgganale te ñoom it xam nañ ko moo tax ñu ne ko ka annahu maw'izatu muwaddi' ñu ne ka anna hadihi maw'idatu muwadda dafa mel ni sa waaraati bii daal kuy tàggatoo lay niru kon nag ah fa awsina mooy conseil ñu yonent bi alayhi salaatu salaam wax na leen ci biir ne leen mooy dëgg la waaw tàgge na leen boppam waaw fa innahu li am ba des moon man ya'ash képp dund minkum ci yéen sama saxaaba yi ba'di sama ginnaaw fa sa yaraa dina gis ixtilaafan lu wuute kasiiran lu bari waaw mooy mooy mooy xëccoo yi dina bari ndax jamonoom alayhi salaatu wassalaam yooyu amul ndax moom mooy làmp jant bi nga xam ne leer bi nga xam ne moo tiim ñépp waaw ba tax yooyu benn amu ci woon moo tax yépp la leen wax wuute yi am seen biir yéen saxaaba yi radiyallahu anhu yooyu yépp mu xamal leen kon képp ku dund ci yéen ni na gis ixtilaafan kasiira muy li nga xamante ne mooy wuute wuute gu yaatoo yaatu ta bari waaw courant yi dina bari courant yi day bari hein nga gis xëccoo yi ku nekk ne moo ne ci dëgg waaw xam nga ñun xam nañ ci dara léegi ñun kuréel bu tëb ne moo gën waaw ñun ñooy waa ñun ñoo gën li gën ñun ñoo ne ci li yonent saa salaam ne woon mooy booy dégg nit ñi yow bu dee ab observateur nga finalement te amoo lu ak ak leer lu la leer yow mbir yi sa bopp bi mooy jaxasoo après parce que mbooloo moo jëm moo dem mu ne moom li mu yor moo yor dëgg ñi ci des yoruñu dëgg waaw ñi ci des yoruñu dëgg yoruñu dara poussière kese lañ yor nga gis mbooloo moo dem daanaka ñu naan la suñu sëriñ wala ki ñu topp ku ko toppul alku waaw ku toppul suñu sëriñ alku nga ku ko xam te gëmoo ko alku nga yow bu dee observateur nga ngay xool danga naan mais lii moom parce que ñii kuréel bu ne ñoom ñépp di jullit ku ne ne moom moo yor dëgg keneen ki yor ko loolu problème la moo tax yooyu yépp wax yooyu yépp benn demewu ci noonu ku la ne man kuréel bi ma àndal walla cheikh bi nga xam ne moom laa àndal moom rekk a fi am xam-xam ñi ci des amul xam-xam loolu du wax ju am loolu du wax ji nga xam ne mooy li li dégg képp ko la ne tariixa bi yonam na ne moo moom mooy tariixa ñi ci des yoruñu dara waxu la dëgg waaw waxu la dëgg waxu la lu am képp ku la ne kii ku àndul ak sëriñ bi ma bi ma bi ma bi ma bi nga jox werd yaboo nga dagg sa kurus waxu la lu am kooku day wax lu ko neex waaw képp ku ko xam te yeesalu la yow waratoo kurus waxul dëgg ma eh, yow doo bàyyi nga wax ma waaye yow lu may bàyyi moom nga war a wax mu bàyyi li muy wax waxul lu am <laughs> qu'est-ce que tu veux que je te ku waxul lu am waxul lu am waxul lu am ak ku man di doon noo ko naw naw naw kooku day expliquer waxul lu am de waaw ku la ne fii mu ne waaw masala yoo xam ne wuute la nga ne man ku ci àndul ak man mazhab bi ma àndal en tant que maliki yoroo ñoo ñi ci des yoroo dëgg kooku tamit waxu la li nga xam ne mooy li am wax na la la wuuteeg li am waaw képp koo xamante ni day xabdu ci julli kooku julleem baaxul parce que loolu kenn du ko def parce que li gii mooy li imaam Maalik li Maalikii di wax dañ naan la yow waxoolu am te Maalikee yépp sax d'accord ñoog li nga wax mooy kër jëf jooju sax ngaw Maalikee ci boppam am na ñoo xam ne dañuy xabdu bu ñuy julli waaw premièrement loolu day won ne yow say wax amul say wax amul parce que am na aïmma maalikee yoo xam ne loolu la def loolu lañ doon def te loolu lañ def ba génn àddina léegi yow dangaa bëgg a wax en plus kon imam Ash-Shafi'i masula julli ah déet boo nee ku xabdu sa julli baaxul wala yow mooy kon imam Shafi'i rahmatullah alayhi te wal iyaadu billah masula julli imam Ahmad masula julli imam Abu Hanifa masula julli te manil ma me kan moo wax loolu moo tax moo tax nag bopp yi dina tàng ci yooyu man fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira képp koo xamante ni nii dund na sama gannaaw rek loolu mooy saxaaba yi mais ñu nit ba ñuy ñëw ba yawmal qiyaam hein li ñëw mooy ku ci dund hein ku ci juddu rek di nga gis wute yu baree baree baree bari dangaa mais xanaa koy wute yi masula am waaw firaq yu bari ay firaq yu bari ay kuréel yu baree baree bari da gis benn kuréel sax ci biiram mu am ay ay ay yu bari waaw biir ibaadu yi nga gis ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne léegi cheikh ba yoratul dëgg bon parce que moom gis nañ ne day neexook ahlu suufiya léegi kon moom huwa fi dalalin mubin léegi ñun ñoo yor dëgg ji parce que en plus këram dafa am dafa am téere yoo xam ne téere Sëriñ Tuubaa la kon loolu radiyallahu anhu day wane ne kon moom ci waa ahlul bid'a wal ahwa la bokk kon bokkatul ci ñun ñun ñoo yor dëgg ñun ñoo yor as-sunnatu saafiya al-mutahhara waaw loolu ibaadu yi xam nañu ko waaw ci seen biir ay kuréel nga dem tariixa yi parey mooy ñëw doon wax sànq ku ku sama sëriñ wala ki ma sama muqaddam bi wala sama sëriñ sàngam yee samul amatoo kurus loolu <laughs> ku ko déggul mooy yow yow tu yow vécu yow sa vécu dafa des <laughs> waaw nga xam ne dañuy nekk nit ñoo xam ne ñoom pour seen affaire baax pour ñu baax il faut ñu ci des bon waaw yow loolu mooy la yow pour nga baax fokk ñépp bon yow nga door a baax quoi <laughs> lakin akthara an-nas la yaqilun ñoom duñu xalaat parce que loolu rek problème la woon waroon na leen poser problème kon yonent ma lay saab-saam waxoon nañu fa in na hoo ndikk ko saxaaba ñu nit tabaan man ya'ish ku sama ginnaaw fa sayara dina gis ixtilaafan wute kathiran bu bari léegi nag comme que bi mu defee mooy lii mooy dafa def dafa def constater li nga xam ne mooy liy am ndax yonent bi alei salaam moom du xaar ba mbir yi xew mu naan maa ngi constater waaw ku yàllay xamal du ne rek moom balaa mën a xam mbir yi mooy il faut mbir yi ne këpp ne jonn ba pare lii muy wax mu ngi koy wax te xewagul woon voilà léegi par mu defal leen ne leen planté ne leen lii mooy xew yi ginnaaw gi mooy boo waxee nit ñi nag ne problème yaa ngi lii de ay problème la yuy xewi mooy danga leen di jox nag naka lañ ciy mucce mooy di leen jox médecin bi bu ne malaat bi eh, diagnostiqué ko diagnostiqué ne ko nag yow am nga problème mu cholestérol am nga problème mu rein buy waaja am problème am nga problème mu tension mais xanaa kay du yem ci loolu rek ne ko nag léegi va vas-y demal sa yoon yépp dina ko ne nag loolu nag lii moo koy faj lii moo koy faj lii moo koy faj bindal ko ordonnance ne ko demal ci pharmacie sàngam ñu jaay la yii wala nga dem ci pharmacie bu la neex nga wan ko këyit gi mu jaay la yooy nga koy jël suba lii ngoon lii wala daa ci semaine bi lii ak yooyu mooy lool mooy loolu mooy logique bi waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu mooy sunnaam mooy du ñëw ne problème yaa ngi aywa man dem naa sama yoon déet da leen di wax na ngeen koy faj comme que wax na ko te force day am te ñun xam nañ ci dara waaw mooy wute yu bare li ngeen ko gis ku dund gis wute yu baree baree baree bari yu jommal doomu aadama waaw mu ne leen nag bu demee noonu nag. li leen ci génn mooy fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa'i alraashidiin almahdiyiin tamassakuu biha wa adduu aleyha binnawaajis mu ne leen nag bu ngeen gisee yooyu leen rekk leen ciy muccal lenn kese amul ñaareel de ku la fi gëmloo ne leneen dina la muccal wallahi ci ci ci ci lii mooy fitna yi doon wax bokk na ci fitna yi mu doon wax yi ci gën a garaaw mooy wute wute ci borom borom waa waa l'islam waaw loolu moom mooy wute foo gis wute te loolu mooy li gën a neex iblis mooy ay jullit yu wute allah iblis moom loolu nag mooy affaire loolu mooy affaire te loolu ci fitna yi mooy bi gën a bokk na ci ci gën a garaaw waaw fitan yooyu mu doon wax ka qita'il laylil muzlima waaw mais dog yi mel ni dog lëndëm yu këriis waaw nga xam ne nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéeféer bu gontee nekk jullit balaa suba mu nekk yéeféer waaw di jaay diineem ci poñetam àddina mu tuuti te du dara voilà loolu la de loolu la allahu akbar yonent mi aleyhi salaam nag ne leen kon ah, fa aleykum képp kon ku la gëmloo ne feneen la mucc gi nekk waxu loolu wax na la lu wuteeg li am de kon fa aleykum maa ngi leen di dénk bi sunnati sama sunna waaw sunna yonent mi aleyhi salaatu salaam bu problème yi amee jamonoy fitna moo lay moo lay sauver de jamonoy bu fitna amul mooy li lay sauver mooy li nga xam ne mooy tax nga nekk ci njub bu fitna ñëwee mooy li lay sauver mu ngi mel ni fitna yi géej la waaw géej la yu sàmbaraa yoo xamante ne vague bu ñëw mooy gën garaaw bi ci des waaw vague bu ñëw moo gën garaaw bi jiitu moo gën garaaw bi nga xam ne moo jiitu léegi nag lan moo lay génn ci loolu mooy nga war safinatu sunna waaw nga jël war gaalu sunnatu rasulillah moo lay sauver ci géej gu mel noonu muy bato yonent bi aleyhi salaam te muy sunnaam mu ne kon fa aleykum maa ngi leen di dénk bu jamono bu loolu amee bu wute yi amee fan ngeen di dellu wa idha xtal wa mooy bu ngeen xëccoo ci mbir wa idha tanaza'tum fi shay'in wala fi amrin bu koy def farudduhu ila allah wa ila rasul leen ko borom bi mooy alquran wa ila rasul ak sunna yonent la sa sa mais delloo leen ko ci sunna mooy delloo mu ko ci alquran ndax sunna mooy firi alquran mooy leeral alquran kon mu ne kon fa aleykum maa ngi di dénk bi sunnati sama sunna wa sunnati alxulafaa alraashidiin ak sunnaay xulafaa yi alraashidiin ñu jub ñi almahdiyiin ñi nga xam ne dañ leen a gindi bi bien guidés les xalif ñu koy xam ne les xalif bien guidés nga xam ne ñoom lu ñu def suñu boroom moo leen ko defloo moo leen ci moo leen ci niital ba ñu xam ne fii lañu war a jaar masala bu amee moo tax xulafaawu rashidun bu ñu dëppoo ci masala saxaaba yeneen yépp buñ gisoon le contraire ñoom li ñu gis lañuy ñuy topp waaw ndax loolu lañu alayhi salaatu salaam wax fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa ar-rashidin te ñooñu ñooy ñan seydna abu bakr radiyallahu an seydna omar ali ibn abi taalib radiyallahu taala al jamii loolu moo tax li ñuy def yokk bi Seydina Omar yokk ci nodd yi àjjuma loolu sunna la laa ya laa yaqulu bi ghayri hadha lu dul koo xam ne xamul waaw kene loolu du sunna loolu sunna la ndax lan fa aleykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin yaay nag sunna boobu dañ koy jàng de sunna yonent mi aleyhi salaatu kenn du ko tatone dañ koy jàng dañu koy jàng mooy xam-xam bi ñu war a jëfe nga mooy ci lu ñëw yow newal ci sunna rek ixtilaafan kasiiran ci wàllu jàpp ñii naan nii la ñuy jàpp ñii li ñuy jàpp mane defal na taabiin ya defoon waaw kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda ana naka la yonent bi alayhi salaam doon jàppe léegi wuti naan ñii o oh, nii lañuy jàppe ñii yow loolu lépp bàyyi leen fële ak lu ñu màgg-màgg teg leen fee eh. parce que yow kenn waxu la nga roy leen kiñ la royloo ne laqad xalaqad kaana lakum fii rasulillah uswatun hasana modèle bu baax bi suñu boroom wax ne ko topp ko kii la wa atiu allah wa atiu rasul topp leen yàlla topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee daal di kooku ngay xool lan la doon jëfe moom nga jëfe loolu léegi nag boo ko jëfee ku mu dëppoo ci ñi ci des al ku mu dëppoowul it xayrun yow yaa ngi ci sunna quoi waaw ixtilaafan kathiran nan la ñuy jullee ñii naan nii la ñuy jullee naan nii yow xoolal yonent bi alei satu salaam xadiis yi lan la wax noonu la doon jullee nga xool loolu nga àppli ko ko jeex naa takk mu jeex que dëppoo naak li diw doon def wala dëppoowul ak moom loolu yow pare nga anta ala xayr yaa ngi ci yiw ko waa fii xayr waaw lu ñëw rek noonu la lu ñëw noonu la fa alaykum bi sunnati loolu nag ku ko jàngul nooy xamee ne lii mooy sunna boo ko jàngul noo koy xamee boo xamul boo jàngul nan ngay xamee ne lii sunna xulafaa ur-raashiduna yi la ah Seydina Omar mi nga xam ne moo créé diiwaan loolu sunna la waaw diiwaan loolu sunna la ak tamit impôts yi nga xam ne dañ koy dara ib yenn yi nga xam ne moo ko créé loolu yi sunna la waaw loolu lépp sunna la bon loolu nag mu ne nan ngeen di def tamassaku biha na ngeen ci ngoy na ngeen ci ngoy wa addu alayha bin nawajis mooy leen ci mooy xam nga looy mooy mooy boo naroon bay wadd benn buum moo fi ne bu la mën a sauver al urwa al urwa al wusqa lanfisaama laha waaw bi nga xam ne du dog jamais mu dog du am du dog de loolu mooy sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom rekk la ci mën a génne